bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wahdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man waalaa kon incha allah tey ma doon dars bi jiitu ci duur si am nga tàmbale fii te maju ci ci fiq dégg suñu diine al furuu mooy mbir yi nga xam ne eh, mooy la ñuy mooy jàkkaarloo usul wala wusul mooy lépp lu jëm ci wàllu la ngay fas ci sa xol alxura mooy bi nga xam ne mooy bànqaas yi day jëm ci feeñ ci ay wax ak ci euh, wax ak ci <clears throat> gisoon ne euh, li gën mooy tàmbale boog dina munasaba dam bokk euh, li gën a yàlla mooy ñu daal di tàmbaleeg ushurutu sala bu cheikh Muhammad Muhammad ibn Abdul Wahhab ndax téere la bu bu gàtt boo xam ne dafa aju rek ci leeral li nga xam ne moom mooy lan mooy chartu shurutu julli waaye leeral na ci biir tamit mooy sifatu sala arkaanu sala wajibaatu sala ak li nga xam aju ci eh, at-tahaara al wudu shuruutam ak ay eh, ak ay arkaanam <coughs> soo doon tënk eh, téere bi gis ne kon dafa daal di njëkk a tudd juróom-ñeenti juróom-ñeenti shuruut yi nga xam ne ñooy shuruutu shuruutu sala daal cee teg fukki arkaan yeeg fukki arkaan yeeg ñeent suñ ci luñ jublu ci shuruut sala mooy condition de la prière dañ ñëw ci lan mooy shuruut su waxee shuruut ci làkku arab lan lañ ca lañ ca jublu waaw bi muy tudd shuruutu sala ba mu ñëwee ba ci ñeenteel bi. mooy xam li nga xam ne mooy euh, at-tahaara dafa ñëw daal di dugg nag ci la xam mooy al-wudu leeral ay ay shuruutam <coughs> moo tax mu ñëw ci euh, leeral tamit ci euh, téere bi mooy mu leeral ci furuudu sa furuudu wudu mooy li waru ko julli juróom-ñett yi ak ba waajibam mooy tasmiya naam daal di tudd tamit mooy yàq mooy yàq njàpp <coughs> mujjantal gi mu daal di jeexal li nga xam ne moom mooy euh, tafsir li nga xam ne mooy suratul fatiha tafsir bu bu bu gàtt leeral tamit li nga xam ne mooy at-tashahhud bi kon day gis ne soo ko doon comparé ak téere fiq yi mooy dafa jël rek lenn li nga xam ne moom lay tàmbalee ci fiq téere fiq yi euh, la ñuy faral di tàmbalee moom mooy as julli ndax julli mooy ñëw ginnaaw ash-shahadataan te ashahadataan moom mooy li ñuy li dënk al usul la nga war a fas ci borom bi la ilaha illa allah <coughs> borom xam njëkkee su daan bind téere dañ daan tàmbale leeral lenn ci al usul mooy leeral lenn ci pas-pas wala laxdari eh, la mu tàmbale doonte muxtasar la noonu tàmbale soo jëlee exemple yi Sénégal soo jëlee eh, ar-risala muqaddima bi dafa leeral lenn ci al usul soo pare daal di indi nag la mooy fiqh mu ne dañuy tàmbale ko la mooy li nga xam ne mooy muqtada shahadat la ilaha illa allah muhammad rasulullah tàmbale ci la da koy tënk suñu pédago indi rek li xam mooy eh, ñëw ci ñëw ci <coughs> ñëw ci fiq su ñëw ci fiq tàmbale ko ginnaaw shahadataan mooy as-salah mais salah dafa may ay condition am ay eh, dafa am ay condition am ay arkaan kon day bala ñoo ñëw ñoom ci salah bi zaat dañuy tàmbale condition wu salah les conditions yi nag la ci ëpp la ñuy tàmbale moom mooy at-tahaara mooy li nga xam ne moom mooy laab laab googu dafa am lu ko jiitu dafa am ci lu mu aju leen seen mu aju ci eh, pour laabu dafa am dafa laaj ndap ndox wala yenn saa ñu tàmbalee baabu ndox wala baabu li nga xam ne moom mooy ndap ndax làmboo gi mu làmboo li nga xam mooy at-tahaara daal dugg dugg nag jëm ci al-wudu ak li aju ci al-wudu yëpp ak li nga xam ne mooy la koy wuutu di tayammum dooga ñëw ci sifatu salaati li ñu tudd arkaan ila axiri kon lu ëpp ci fuqaha ni la ñuy seen i téere naam fuqaha la ñi nga xam ne ñooy bind ci madhab na fiq soo koy jàng dafa am ñuy jàng fiq mu ne fiqul madhab mooy day bind ci benn madhab ngay jël madhab boobu daal am lu mu lu mu jàngale mooy jàngale ci madhab boobu te la ñuy yitteel ci mooy indi la nga xam moom madhab bi moom lañu ñu saxal wala mu la rot ci gën a siiw wala gën a dëgër ci madhab ba di dugg di yaatal di tudd li xam mooy al adilla yenn saa ñu tudd ko ci ndaw rek ñoom ñëpp madhab yi noonu doxale fekkee ne ci fiqu madhab la nii lañ faral doxale yenn saa nag ñu daal di si seen i doxale am ñoo njiital li nga xam ne mooy mawaqit mooy li jëm ci li nga xam ne mooy dugg waxtu naam jël ko ci tahaara topp ci imam Malik ci al Muwatta xam ne téereb xadis la euh, moom la tàmbale loolu dafay dellu tamit ci borom xam yi moo ci shuruutu salaa yi ban lañ ci jiital loolu dinañ ci ñëw ndax am na dina am yenn saay jeexintal gu mu am ci tarjiix ci di rootale mbir yi mooy ba li ñuy jiital euh, lan moo ci ëpp solo ci surut yi ndax mooy laab wala euh, li nga xam ne mooy yàlla al waqt ba yenn saay suñu mbëkkante woon yenn saay dina dina soxla xam loolu ngir ba xam ban ngay ban ngay jiital soo nekkoon ci jamono joo xam da ñàkk ndox naam wala boog mm, waxtu bi xat na xat goo xam mënoo faa laabal looy jiital waxtu bi wala laabal loolu mooy faral yenn saa yi borom dox na waaye li ci ëpp mooy li ñuy jiital mooy laab ak indi kon li jiitu ci laab kon téere bi dafa ñëw dañ koy tënk daal di indi li nga xam ko moo jëm ci wàllu ci buntu bi mooy ci buntu as-sala indi kon li borom xam di faral di jiital al muallif moom xanbali la moo tax kon li mu indi lii mooy ci madhabul xanbali madhabul xanbali ci la téere bi daal di daal di aju te ñoom lañ nar a toppee mbir incha allah dañuy. ñoo bëgg ci duruus yi niñ tàmm mooy dem ci base ko ci almadhab alhanbali jël nag li gën a yomb mooy li suñu jëlee bi ba pare da suru suru sala li ñu bëgg mooy jël beneen téere di adal mashi la sala suñu paree dooga dugal àlla li nga xam ne moom mooy faral noonu la alxanaabila téere yi nga xam ne ci lañuy faral di itimaat di di ci tadarruj di ko jël di jàng ngir daal di tadarruj fiqul hanbali du ñàkk nag ci biir li nga xam ne moom mooy duruus yi suñ gisee loo xam ne moo gën a wér donte ci beneen mazhab la léegi ñu dañ koy tudd dañuy taxaw fexe ba indi ay adilla moo tax ci charx bi ñu ngi basé wu ci charxu Cheikh Mohsen Abbad te ñu basé wu ci biir Cheikh Abbad muhaddis la muhaddis la kon daf ñuy dimbali ci jaanibul xadis mu indi xadis yi nga xam ne moom mooy indi adilla yi nga xam ne moom mooy ci la mazhab bi daal di basé wu ngir saxal li ñu bëgg a moom tamit ci yenn saa yi mu tarjix loo xam ne nekkut mazhab bi loolu lañu loolu lañu loolu lañu saxal naam suñ gisee kon am na leneen loo xam moo gën a wér wala moo gën a wala moo gën a dëgër wala ci lool yi loolu lañ gën a wone lu ñàkk ñu koy joxoñ na ci masar sàngam li moo gën a wér waaye li jubluwaay mooy yombal mooy ni ki daal di takk takk lenn naam takk lenn ci li nga xam mooy muy fiq nga duñ ko yaatal yaatal boo xam ne daf ñuy génne ci jubluwaay bi naam ndax li mooy fiqul muqaaran loolu beneen niveau la yoo xam ne fiq mën ko jàngee ñett anam bi jiitu mooy jàngee ko jàng mazhab nga jàng dem ci anam goo xam ne mooy ahadisul ahkam mel ni tàmbalee ci albulugu maram wala umdatul ahkam la tam beneen yoon la ci ci yoon yi nga xam ne yoonu jàng fiq la waaye bi gën a yomb mooy jël ci benn madhab ci madhab bi nga xam ne borom topp nañ ko taxqiq naam ba ci indi bind ay ay diire daal di cay daal di cay jëfandoo ngeen nga taq leen naam ci ci ci ci ci fiq après nga daal doog a nga daal doog a doog a li nga wax ne téere mi tudd shurutu salah churutu salaa mooy condition wu condition wu julli eh, ashart dañu xam mooy jamcu ashurur jamcu shart la naam suñu waxee shart ci usul fiq dañu wax naan wa ma yalzam min adamihi al adam wala yalzam min wujudihi wujud suñu waxee shart mbir shart la ci mbir dañuy faral wax ne mooy loo xam ne mu nekk fa su fa nekkut mbir ba mu doon shart munta munta nekk su ne mbir charte la ci sangam charte ba su ñëwut mbir ma ta nekk mënta am moo su ne charte la ngir mu wér su ñëwul rek du wér su ne charte la pour mu am kon su ñëwul rek mbir ma amut waaye nag mi moom ñëw na taxut mbir ma daal di am la mu doon charte daal di am ndax am mun na am yeneen mbir yu war a daje pour mbir ma daal di am naam nan la jox mathal ñu ne la jàpp charte la ci ci julli mooy laab charte ci julli nit ki su bu julleem mënta wér mooy ngir julli daal di wér foog nit ki daal di laab nit ki moom su bu moom mënta julleem mënta wér waaye nag mu jàpp taxut mu julli ndax mën nga jàpp am laab fekk ne waxtu julli du jot jotagut kon mu daal di ñëw mu ñàkk dafay ñàkkal la mu doon charte mooy su fekkee ne dafa dafa nekkul ñàkkam day ñàkkal la doon charte waaye nag amam du amal la nga xam ne mu doon mu la doon chart wala ñu faral di wax naan chart dañuy faral ñoom dañuy faral ñu bari ci choc baax yeeg borom yu bari talab dañuy faral naan chart dañuy wax ne moom mooy al fil lugha dañuy wax ne mooy alaama waaye yenn muhakkik dañuy wax ne eh, charat mooy alaama ndax charat moom mooy eh, jamu ashrat lan qad jaa'at ashratuha ashrat jamu charat waaye chart jamu shurut la ala kulli hal lu ëpp ci eh, borom xam yi dañuy faral di wax naan chart bi moom chart moom mooy. al alaama dañ euh, xam ne mooy signe loo xam dafay dafay feeñal dafay dara kon shurutu salaa daf ñuy jàngal li nga xam ne mbir yi nga xam ne faaw mu daadi di daje ngir julli daal di daal di wir mu daje julli daal di daal di <clears throat> wax shurut nag daf ñaari mbir dañu wax shartu sihha shartu qabul mbir mi lii nii pour mu wér mooy li charte la pour mu wér waaye nga def jaamu yàlla mu daal di wér taxut jaamu yàlla daal di daal di nangu jaamu yàlla dañ koy nangoo dañ ko nangul loolu ñu koy faral di ñi nga xam ne ñooy seen ñooy seen ñooy ñooy spécialiste ñu koy ñu koy jàngat mooy ñi nga xam ne ñooy boroxam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boroxam yi nga xam ne ñuy faral di bind ci eh, raqaiq li jëm ci wàllu xol naam ndax li nga xam ne mooy tax jaamu yàlla daal nangu al ixlaas wal mutaabaa waaye fuqaha ñoom lañ lay jàngal mooy li nga xam ne soo ko defee jaan wàcc su waxee mbir mi wér na mooy jaan wàcc na ci mooy kenn doon xam nga defaat ko mooy surut yi ñuy indi surut la yoo xam ne mooy boo ko su dajee ci julli mooy su julli moom ànd ñu doog a ñëw ci arkaan yeneen mais na mooy ne kon lan la wax ne mbir mi mu wér na mooy defee nga ko na mu wala indi nga defee nga ko na mu war a amee su boobu mooy kenn dootu la toppee mbir mi na la defaat ko. mooy wiir na mbir sàngam nag jaamu yàlla sàngam wiir na tekkut jaamu yàlla sàngam nangu nangu nañ ko fuqaha ñoom la ñuy jàngale ci shurut sola mooy lay tax jaamu yàlla bi daal di daal di wér mooy li nga xam ne mooy tax nga teggi sa loos ci ci yow nen ba kenn du la toppiwaat mbir ma ne nga defaat ko nga la dolli nga daal di koy eh, dolliwaat <coughs> suñ jëlee kon charte nag lañ koy faral di tàqale mën ngi mën a lan mooy différence entre charte ñu dëre charte <coughs> shurut al arkaan ak al waajibaat la yooyu yëpp dañuy wax ne loo xam ne dafa war a ñëw ci julli la pour julli daal wér wala dafa ñëw di jaam su dee mbir charte la ci julli mooy faw mu ànd ak julli gi ngir daal di wér julli daal di wér su waxee ruknu la tamit mbir sàngam ruknu la mooy pilier la ci faaw mu daal di bokk ci julli bi <coughs> pour jullit mën a wér kon lan mooy nan lañuy tàqale ashurutu wal arkaan tàqale mooy shurut xaarijul maahiya suñu waxee mbir charte la mooy loo xam ne dafa génn mbir mi doon charte c'est-à-dire nekkul ci biiram moo ko jiitu moo ko moo ko jiitu suñu waxee mbir ci biir da bokk ñu moog wala boog dafa bokk ci mbir mi mooy ci biir ba wala daaxilul maahiya jël misaal da lay wax ne jàpp mm, charte la ci julli jàpp bi moo jiitu julli bi ñoo xaarajul maahiya nekkul lu nekkul benn entité boo xam ne dafa bokk ci ci composant wu julli kon loolu dana la charte la waaye shurut yi ñuy tudd yëpp day doon loo xam ne dafa génn julli bi nekkut loo xam ne ci biir julli la nekk waaye day ànd ak moom ba mu jeex nag moom moo koy jiitu waaye day ànd ak moom ba mu jeex kanta ar rukun dafay suñu waxee rukun wala arkaan day doon loo xam day bokk ci ci julli bi mathalan dana la tari fatiha julli la euh, rukun la ci ci ci julli tari bi ci biir julli bi lay nekk taxaw rukun la julli taxaw bi ci biir julli bi lay ci biir julli bi lay lay nekk tayib ci xanaa bi lay dañuy tàqale al arkaan wal wal waajibaat liy tàqalee rukk na waajib rukk suñ ko waxee ci biir julli mooy loo xam ne mënut a ñàkk julli bi mooy dara mënu koo remplacer mooy soo ko fàtte woon faaw nga indi ko soo julli woon ba pare sax fàtte nga am na rukk na boo dindi faaw rukk na ma daal di ñëwaat na koy defee rek loolu nañ ci ñëwaat ci ñëwee ci euh, sujudu sahw waaye waaye kon rukk na mooy soo ko bàyyee ci fàtte ak ci tey dafay yàqu julli. mooy moo nga tay ko wala nga daal koy fàtte da yàqu julli saa yi boo ko faaw mu ñëw moom rukk moom mun a ñàkk mooy soo fàtte woon rukk ba di pare julli fàtte ne man de sama rakk bi jiitu dara ma faate wala sama rakk bi jiitu di rukkoo ma wala ba nga xam ne moom mujj su jootuma ma wala fàtte naa eh, eh, tashahud ba mujj naam su boobaa. ci xataa masalan bale sax mais nañ ñëw ci noonu tudd tashahud mujj ngir mu daal di dëppale li ñëw ci madhab bi su boobaa nit ki faaw mu daal di koy indiwaat ci nam koy indiwaatee nag loolu dinañ ci ñëw waaye foofu mu indi ko kon rukn moom mënut a ñàkk julli am loo xam ne du mës a daanu du mës a wadd dara mënu koo remplacer lu dul boppam waaye waajib mooy loo xam ne su fekkee ne da nga koo bàyyi tey ko yàq day yàqu julli mooy soo bàyyee waajib tey ko day yàqu julli waaye su fekkee nag bawoo ko ci tayeef mooy da nga koo fàtte. sax saxu mën na koo remplacer kon loolu mooy dàqale ñuy dàqale diggante yarul arkaan ak li nga xam mooy al waaji al waajibaat naam mu des euh, lii ñu tudd nii tey ci wala bokk ci li xam ne mooy li ñuy jàng ci ashurut arkaan waajibaat mi ngi ko tekkee les conditions les piliers et les obligations de la prière ndax nit ki war a xam la dafa war war koo xam. wala doy na sëkk rek mu daal koy mu daal di koy suy julli mu daal koy mu di koy jëfe mën nañu xaaj ñetti xaaj mooy ndax dafa war a xam takk bi daan ne su dee lan mooy surtu sala mu a tisa ndax faaw mu daal xam lool su ne ko surutu sala ñaata la mu ne tisa mu ne juróom-ñeent juróom-ñeent mooy surut sala ci mazhab hanbali ci li gën a siiw yenn saa yi ñenn koy def juróom-ñett ci ne dañuy jël. li nga xam ne mooy taxaara li ngi raful xadas ak li nga xam ne moom mooy raful xadasul asgar ak ba dañ koy jël daf gën benn waaw day doon li nga xam ne moom mooy moom mooy benn mu doon juróom-ñett mu doon juróom juróom-ñeent waaye liy siiw te moom bi indi téere mooy juróom-ñeent te mooy lii li ñuy ictimaat ci bi mooy juróom-ñeent la ndax nit dafa war a xam su la laajee juróom-ñeent la mooy ñaata la nga ne juróom-ñeent la waaw xam ne juróom la loolu lu wér mooy lool nekkul lu war mooy xam takk bi te gisuma ci bor xam ne koy tudd lu dul nu ma gis ci benn téere ñu koy askan al Awfi al Maliki waaye daal di ñëw ne foog nit nombre bi xam nombre yi daal di jullem doog wér loolu nekkul loo xam ne su amee ixtilaaf tamit xilaaf bu bu shaad al Awfi ñu koy ñu ci. Euh, ci madhab maliki léegi mu des nag ndax léegi da ko war a xam may da ko war a xam yenn ci borom lañ gis ne xam ko nekkut lu war dañuy wax ne xam ko nekkut lu xam ko nekkut lu war li nga xam ne moom moo moom moo war rek mooy nga daal di koy nga di koy jëfe mooy sooy julli ba nga indi arkaan yi indi shurut donte xamoon li charte la xamoon li arkaan la doy na sëkk donte xamoo li arkaan la xam nga ne arkaanul xamoo ah, xamoo xamoo arkaan la ku mel ni suñ jëlee mazhabul al-Hanbali man al-Buhuti fi Kishaf al-Qidaa loolu lay ne ma'rifatu shurut wal war nga xàmmee lan mooy shurut su ne shurut nga xam xàmmee shurut yi xàmmee arkaan yi mu ne lu war la naam ndaxte nit ki ci lay xamee lan mooy yàq julleem te wax jooju mën a dégg la ndax soo xamoo ne lii charte la war a rukn mën ngaa julli ba pare daal di bàyyi rukn xamee rukn bi ak li xam mooy waajib bi wala rukn bi ak li xam ne mooy sunna la su boobaa euh, pour doo defar sa julli ndax foo pour nga defar sa julli foo nga xamee ban mooy lan mooy sunna ci julli bi la ñu tuddee sunna inda al fuqaha fuqaha yi juriste yi suñu waxee sunna lañ ca jublu mooy loo xam ne kot lu war. mooy lu nekkut lu war lu war naam mooy wala boog lu nekkut lu war suñ ko waxee ci julli nag lañ ci jul mooy kon nekkul rukn nekkul waajib nekkul pilier nekkul obligation mooy loo xam ne soo ko bàyyee soo ko doon mooy loo xam ne soo ko bàyyee nga tay ko wala nga bàyyi ko daal di koy euh, ci fàtte yàqul sa julli amul dara lu mu yàq sa julli ba te ci mazhab Hanbali lañ nekk ko jëm mazhab Maliki Maliki am na yeneen tafsilaat yu ñu yàlla ko fekkee ni ki xàmme woo lu ma ci lu jëm ci sunna ak li nga xam ne moom mooy rokun wala waajib nga fekk ne mën naa sa julli mën naa yàqu te doo ko euh, doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko xam Ibnu Qudaama lu mel noonu indi na ko ci al-Mughni maanaam ci ne faw nit ki moom mu daal di xamal waajibaat xamal arkaan am yeneen borom mi gis ne ne gis ne moom su fekkee indi na ko rek jaamu na yàlla indi ko na mu ko na mu waree indi ma arkaan ak shuruti su boo ko julum day wér wala Cheikh Islam Taymi rahimahullah ci majul fatawa ci mujallad ñaareel bi ah, mujallad vingtième bi mujallad vingtième loolu la ciy saxal ci suma page vingt deux loolu la fay saxal ci ne nee na man ata bil ibadat ala wajhiha as-sahih ajza mooy képp ko xam da nga indi li nga xam ne mooy jaamu yàlla ci na mu wéré mooy dara doy sëkk wala lam yumayyiz bayna arkaniha wajibatiha wa sunaniha donte nag ràññewut lan moo ci arkaan yi lan moo ci waajibaat lan mooy sunan yi naam kama anna al-aamida salla kama yusalli an-nas ajza'u dhalik ndax ki nga xam ne moom mooy la personne une personne de la masse su julle comme ni ñu jullee da koy doy te li wax ji laa chèque mooy wax ji gën a wér mooy nit ki liñ ko laaj mooy mu daal di mu daal di mu di julli jullin koo xam ne lañ noonu lañ ko diglee nit su fekkoon nit taar yi taxaw mu julleek moom mu toppandoo ko ñu ne muy jullee ñëpp kenn ko si julli wérut donte xamut bi mooy bi mooy ruknu bi mooy du bi du ruknu waaye dañuy wax ne dafa war ci moom mu xam loolu ah mooy jullee mu day wér moom waaye dafa war na ci moom mu xam ko ndax su fekkoon ne julleem yàqu na ñàkk xam googu ñu defaree julleem loolu daa bokk ci li xam ne mooy faradun ayni la daa bokk loo xam da ko war a xam ndax xam nañ ne am na ci mbir yoo xam ne xam loo xam ne moom fardu ayni la muy nit ki foog mu xam ko waru ko bokk na ci mbir yoo wate réere mooy xam su julli lan moo koy yàq ak su yàqoo noo koy defaree loolu foog nit ki fekkee nit ki xamut loolu waaye moom na muy jullee wér na kenn du ko wax ne sa julli mënut a wér wala baaxut ludut ne naam ludut ne da indi li nga xam ne moom mooy euh, ludut ne daga indi daga nga xàmmee lan moo ci rukk lan moo ci euh, sunna lan moo ci waajib kon su ñuy tënk dan nan mooy xam ko day war ngir la coy toftalu ci mën a xam luy def rek lu yàq waaye nag ñàkk koo xam moom du yàq li nga xam ne mooy julli su fekkee ne nit ki mu ngi julli julloon bu wér te loolu mooy li ëpp ci nit ñi nag awaamu naas ñu bari soo leen waxoon mooy charte julli xamuñu xamuñu ne Faatiha euh, na la mais xam nañ ne dañuy tari Faatiha julli xam nañ ne jàpp soo laajoon shuruutu salaa lu la ko tuddal waaye xam nañ ne euh, ñoom balaa ñoo julli dañuy jàpp xam nañ ne balaa ñoo euh, suñu balaa ñoo julli waxtu foofu xam nañ ñoom yëpp dañ ko def kon dañuy jullee day julli ko mën a tari moom rawatina di la tuddal naan Eh, juróom-ñeent la juróom juróom kon lii mooy li xam bëggoon nañu koo jiital yaajoo ci eh, afwan li mooy kon li nga xam ne bëggoon nañu koo jiital dama ju ci eh, ci dars bi est-ce que am ci am nay question ci li ñu jot wax ni su fekkee ne am na lu leerul yëkkati loxo laaj ma comme ça balaa ñu continuer comme ça ñuy dem ndànk-ndànk incha allah est-ce que li ñu jiital la kon mbokk yi incha allah question rek man na yëkkati jéem a intervenir incha allah sinon rek mën nañoo continuer. way bu leen hésité di ma dagg incha allah su fekkee am benn laaj wala loo xam ne leerul. incha wala su may utiliser baatu arab yi lu ëpp lu bari ngeen bàyyi ma ci xel dafa moo gën a koy wax. incha allah. qawluhu kon mi ngi tàmbali ashartu ashartu al awwal mu ne charte bi jiitu al islam. وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا mu ne charte bu jiitu mooy al islaam mu islaam lii wuteek moom li juyoog moom mooy al mooy ak kéefër mu ne bi lu mu munti jëf jëf jooju des ko koy delloo kon fii da ngay gis ne cheikh bi fii ci al islam moom daa bokk daa nekk ñaari charte yëpp chartu sixa wa chartu qabul mooy islaam jëf ju mu nekkut mënta wér waaye tamit kenn du ko nangu mooy fii ni islam moom ñaari chart la moom day boole soo sooy sooy chartu sixa l'islam moo ca jiitu shurut l'islam lépp lépp lu ñuy jëfee charte ba ca jiitu mooy ko koy jëf daal doon jullit lut loolu kenn du ko nangu du doon lu wér li jëm ci al ibadat fi baabi al ibadat baabi al muamalat ak yeneen ñoo mbir la الأحكام الوضعية من رواية الأحكام في العبادات acharte l'islam moom day doon charte ci lépp te day doon charte sixa mooy la chaque mbir suñu waxee nanguwut mooy suñu waxee wérut mooy nanguwut lazim mooy nanguwuñu ko naam charte la donc charte sixa la charte qabul waaye suñu waxee mbir moom charte charte sixa la rek kon qabul it nga leen ko bàyyi fële moo tax cheikh bi dafa tuddaale ni mu tuddaale mooy da tudd wane ne kenn du nangu yéefar kenn du nangu li nga xam ne mooy jëfam loolu lu koy tegtale mooy kon jëf ja baaxut yàlla ko mu indi aay bi nekk soo tawba naam ne warul ci li nga xam ne moom mooy bokkaalekat yi ñoom ñi nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy occupé masjidul xaram kay jaamu yàlla te ñoom ndax ñoom seen yàlla yàlla wala seeni jëf dafa dafa mab seeni bëpp dafa dafa mab wala ni sootu furqaan yàlla suma wax ñu wax ñoom fii nii kon dafa indi li nga xam mooy mooy sax ñoom seen i lii ñu war ñu ko dana wérut la ñuy def ulaa'ika habita a'maaluhum fi naarihim xaaliduun seen i jëf dafa màbb te ñoom dañuy sax dàq la fa li xam ne mooy safara mu daal indi sootu Furqaan luy wane ne ñoom eh, seen i mbir kenn ko nangu mooy dañ leen bàyyi seen i wa qadimnaa ilaa maa 'amiluu min 'amal faja'alnaahu habaa'an manthuuraa dañuy indi seen i jëf yi ñun yëpp mu daal di koy def poussière naam ndax ñoom la ñuy jege borom bi nekkul jege gu wér kon nit ki la muy jëf foog mu doon loo xam ne lu foog mu daal di nekk ci eh, ci mu jiitu ko shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mooy cosaan li mooy fondement bi tax boroom ndax daal di tàmbale ne li war li li war ci jullit bi mooy tasfiya imaani mu daal di defar daal di setal mu nga xam mooy gëm-gëmam mooy mu daal di defar pas-pasam mooy li jiitu mooy li nga war a tabax ci xol yi mu jiitu mooy pas mooy bas wéerut jaamu yàlla mënut wéer mooy lii di laa ilaaha illa Muhammad su fekkee ne wéerut kon li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla gu mënta te laa ilaaha illa googu noonu moo lay xamal ixlaas gi nga xam ne foog mu am ci jëf ngir ñu mën koo nangu moo tax shahaadat an laa ilaaha illa anna Muhammadan mooy yitu jëf ngir jëf ju daal di daal di wéer waaye mooy ànd ak jëf yi sax ngir jëf ñu mën koo nangu ndax taxqiq la ilaha illallah mooy tax mbir bi nga def ko ngir yàlla sunu borom mathalan ko doon julli dugg na ci islam waaye ba muy julli julli wut ngir borom bi bu julli ngir ngisal kooku kook mënut a wér ndax dafa la ilaha illallah wala julli mbokkeel lu ko nangu yàlla nangu julleem ndax dafa amul ixlaas su fekkee ne royu ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ñoo di julli ay am ñooy juróomi rakk la julli au lieu de ñeenti rakk mathalan wala mu daal di koy defee noo xam ne bidaa la kooku jullem nangu ndax dafa mbëkkanteeg wala nangu su fekkee nangu na xool nañu suur yi def mate nan waaye dafa am lu mu kenn du ko nangul julleem ndax dafa wuuteeg sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah mooy pas-pas googu noonu dafa ci ñaari mbir la ko ni ko mooy faaw ngir ñu ne ko jaamu yàlla ji wér na faaw mu daal di dugg ci ba pare daal di seere ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah ñaareel ba koy dimbale ci jëf jësu baaxee ba pare ngir yàlla daal koy nangul mooy foow mu daal di taxqiq ca laa ilaha illa allah taxqiq taxqiq li xam ne mooy shahadat anna muhammad wa taxqiq shahadat anna muhammad rasulullah lu tax su fekkee ne dafa wax laa ilaha illa allah dugg si islaam di jëf ay jëf yoo xam ne wuccu ca boroom bi la shakk jullit mënta wér wala ba mënta nangu su fekkee da koy da cee wute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mën lu mën a nangu ndax faaw mu daal di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy ca lañ koy yàlla sunu sunu sunu boroom naam muqtada shahadat anna muhammadan rasulullah moom mooy nit ki daal di jaamu yàlla na yàlla daal di daal di digle muqtada shahadat an la ilaha illa allah moom mooy mu daal sellal jaamu ga sellal ko daal sellal eh, naam loolu mooy bi jiitu al islaam nit ki munta jaamu yàlla munta nangu lu dul islaam kon julli munta wér ci boo xam ne du jullit moo tax kenn du julli ci ginnaaw ku nekkul jullit képp koo xam ne sa julli sa bopp wérut li ko mu nekk qaida képp koo xam ne sa julli ci sa bopp wérut sa ci keneen munta wér mooy képp koo xam sa julli sa bopp wérut sa julli ci keneen tamit du wér mooy kay julli ci ginnaaw du wér mooy ku mënta julli ku ne su julli yow su jiite keneen képp ku ne sa julli wér na ci sa bopp na naa wér ci nga jiite keneen mooy képp comme ne julleem ci boppam julleem ci keneen wala boog mu jiite ñeneen ñooñu seen julli dafay wér mu ne thani al wa didduhu al junun wal majnun marfuu عنه القلم حتى يفيق والدليل حديث رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ mu ne ñaareel bi moom mooy al aqlu ñaareelu charte bi mooy am ànd ak sam xel li wuteeg ànd ak xel moom mooy ak ndof war ki nga xam ne dafa am ndof gu ko jàpp kooku jullem munta wér mooy comme andul ko xelam sa julli munta munta munta wér mu ne li wéral liy saxal loolu mooy xadiis bi nga xam ne yonent bi sa alayhi wasallam ne lii nga xam ne moom mooy alqalam mooy li ñuy bindee bàkkaar ak tuwaaba dañ ko yëkkati ngeen ñett ñi kii nelaw ba kaw muy yeewu ki tàggoog sagoom ba keroog sagoom di dellusi ki nga xam ne mooy ndaw li ba keroog muy muy majeur muy màgg hadis bii nii Abu Dawud génne na ko Nasaa'i génne na ko Ibnu Maaja génne na ko hadisu yaay Aïcha la radiyallahu anha Cheikh Albani rahimahullah wéral na ko ci Irwaa'ul Ghaliil ku bëgg a topp adilla adillatul madhab la ca wér ak la ca bu gën a matale sax mooy téere benn téere bi nga xam ne moom dajale na ca dimbali na euh, madhab bi dimbali goo xam ne kenn dimbali ko noonu mooy si téere waru xalil bu Albani rahimahullah ci topp xadis madaru sabil topp ko benn par benn daal koy taxrij wala delluwaay la ci madhab donte ki ko alif du du Hanbali mu Cheikh Albani rahimahullah dafa xool gis ne ma yeneen madahib yi euh, am nañ xidma wala bokk seen i xadis génne leen dalee taxrij mu desoon mu desoon am lu ci wala bokk bu am na gàtt lu amoon ci madhab Hanbali ci loolu wala di taxrij xadis ma ne lu sabil moo wala bok lu bare bare bare bari ci adillatul madhhab madhhab hanbali soo demee yoroo xale di nga ko fa di nga ko fekk ak lan mooy taxrijaat yi am comme nga xam ne soo doon madhabul hanafi soo doon xool seen adilla nga dem ci nasbu raaya naam da nga ko fekk loolu lu lu bare bare madhab Malik al-Maliki at-Tamhid lu Ibn al-Barr indi na ci lu bare bare ci sharh gi mu sharh al-Muwatta Muwatta Malik waaye raw la Ghalil soo delloo donc ci yoon fekk alaj luy bari kon xadis bi xadis yi Aïcha radiyallahu anha ki nga xam ne mooy Cheikh Albani rahimahullah raw Ghalil wéral wéral na ko xadis ki nga xam ne Abu Dawud génn na ko Nasaa'i génn na ko naka noonu Ibnu Ibnu Maaja suñu dawee fii nii mooy ñaareel bi kon mooy al-aql al-aqil mu ne al-aqil li ki wute moom mooy al-majnun al-aql nag ñaari mbir lañ koy dañ koy ñàkkee mu ak ndof wala nit ki daal di jël lu yóbbu xelam ndof la wala jël loo xam da yóbbu da yóbbu xelam mooy mu naan sàngara wala jël loo xam ne dafa yóbbu yóbbu xelam kooku julleem wérut julleem wérut waaye lu wutale kooku ki xam ne majjul la moom kooku kenn du ko toppee dara ndax nekkul moo ko sabablu waaye ka sabab lu xelam dem kooku dañ koy toppee dara da dañ koy toppee loolu dañuy dugal ci a da koy fay da ko fay euh, tàqale gi maseb di tàqale koo xam dafa jël euh, koo xam ne euh, naanam sàngara la naan wala dafa dafa dafa tux wala dafa jël xashish loolu daf ñuy génne ci li ñu tax a jóg waaye yam mooy li ñuy bàyyi xel mooy fii mooy ki nga xam ne moom moo sabab lu xelam daal di dem kooku des koy toppee dara moom kooku rufi an moom jullem wérut moom waaye nag kooku mu def koy day am bàkkaar ci ñàkk julli gum jokk julli waaye jullee julli ba yorut ndax xelam dafa xelam dafa dem te mu moo sabulu xelam waaw mënut julli la taqrabu salaa wa antum sukaara bu leen jege julli fekk yéen a ngi leen ñoo xam da na a da ngeen a mandi kon ki nga ne mooy al majnuun naam ki nga xam ne moom dafa xelam dafa wala boog dafa naan sàngara ñoom ñaar ñëpp dañuy dugg ci kam ne mooy seen seen charte charte ñaareel wala charte ñaareel matul ci ñoom bokk na tam ki xelam dem mën nga judd ki am an-naa'im ki xam ne moom mooy nelaw nelaw wala mu daal di mu daal di xëmit la chèque ne kooku kenn du ko mu julli waaye fii ne dugg sax ci ci charte ndaxte la chèque kooku moom su yewoo dañ koy xool fa ñuy xool mbir mooy ndax léegi su yeewoo dañ koy mu julli ku soo yeewoo da julli. man nasiya man naama ni salaa aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha waaye li ñu indi loolu mooy nag koo xam ne moom dafa xëm maanaam mi ngi ne a xëm ba yeewu da dañ koy boole ci dof wala koy boole ko doon nelaw mooy koo xam ne dafa xëm ndax moom atte dof lay yor wala atte kuy nelaw su fekkee ne atte dof la yor bis bu baax di pare ko xalaas rufi'al qalam moom du daal dof su demoon ba daal di wér kenn ko wax la nga fàtte woon lépp da nga koy julli la nga fàtte da nga koy julli. mooy dof su fekkee dafa wér kenn du ko li nga faatoon julli yëpp la koy julliwaat na kooku rufi'ul qalam ñi nga xam ne xale bu màgg kenn ko ne la nga faatoon yëpp da koy julli naam waaye ki nga xam ne moom mooy euh, ki doon xëm ndax fii ne xadisu an na an mom moom bokkul ak ñaar ñi àtte an naim moom bis bu yeewoo day julli moom su yeewoo day mel ni heure ba mu julli ba mu ba mu ki fàtt nañoo yem ba mu yeewu heure ba mu yeewu heure mu mooy mooy waxtoom léegi nag ndax ki nga xam ne moom moo moo xëm danañ koy jox àtte doon nelaw dañ koy jox àtte ki nga xam ne moom mooy euh, mooy ki ki dof wuute gu yaatu am na ci boo xam ci ci loolu am na ñu koy ñu koy yaatal ñu koy ñu koy tafsil su fekkee ne xëm la bu yàggut ñu di koy daal di koy jox. atte kuy nelaw su fekkee xëm la gu yàgg nga jox ko atte ku dof ndax xëm dafa ci benn wet gi daan duróog nelaw genn wet gi mu daan duróog li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy ko dof wala yow moom da tafsir su fekkee ne xëm gi dafa yaatu lool lool jox ko atte dof mooy kon su kenn du daal di fay la mu euh, la mu la mu fàtte wala boog la nga xam ne ci la ci la nekkoon ci xëm ba su fekkee nag xëm bu bu gàtt la su boobaa ñu daal koy jox atte nelaw su wala xim la ko daal di di julli wallahu alam nafsu shay moom la ñuy tatbiq fekkoon nañu wax ci wàllu li nga xam ne mooy mooy koor xam naa ni mooy tënk ci li jëm ci wàllu ñaareel bi al aqlu mooy xel naan xel nag fi ko waxee mooy koo ne da dem bu mënta ràññee xel bi daa dem damin ko mënta ràññee ci ci julli yenn saa yi nit mën naa dem xel goo xam ne nekkul xel bi yëpp ay dem foofu jullam ñu na wér mooy mën xam ne ñu jàppoo xam nañuy jullee xam arkaan xam lépp mooy yenn saa la xel bi dem rek kooku julleem julleem weer na ki ñuy wax ne julleem wér mooy ki nga xam ne xelam munta mooy dafa dem dem goo xam ne munta ràññee dara ci dafa munta taxawal julli taxawal goo xam ne dina respecté churwa respecté arkaan respecté alwa alwajibat kooku julleem du wér xataa su ko defoon nag su defoon ni ñoo fekk nit ñi di julli mu ànd ak am julli ko ci anam gu wér kooku julleem nekkul julli gu ndax àndul ak àndul xelam ndax ko def bil qasd su ko dàmbalee bi qasd nag ñu xam ne waa ji wér na moom <laughs> am lay di xam ne arkaade kër shuruudi def ko bi qasd naam kooku daa bañ day daw dépense rek moom dañ koy xëccat indi ko ci kër gi xam ne kon kii moom euh, kii moom kii moom wér na tayib mu ne qawluhu ath-thalith at-tamyiz wa ridduhu as-sighar wa hadduhu sab'u sinin thumma yu'mar bis-salah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam murru abna'akum bis-salati li sab'a wadribuhum alayha li ashr wa farriqu baynahum fi lmadaaji mu ne ñetteel mooy at mu ne li wuteeg moom mooy mu nekk tu tànk mooy ràññee mu egg atu ràññee ràññee gi mooy mu daal di nekk kon parental li wuteeg moom mooy parental parental ak ku ràññee mu nekk kañ lañuy jàpp ne xale bi ràññee na mu su fekkee ne am na juróom-ñaari juróom-ñaari at ràññee mooy juróom-ñaari at mooy li gën a siiw ci muqaddamat al madhab al madhab al bari ak jumhurul ulama al madahib dañuy wax ne xale kañ lañuy wax ne ràññee na moo su amee juróom-ñaari at loolu mooy li nga xam ne mooy al aghlab mooy lu ci ëpp nit mi tàmbali di fàttaliku tàmbali di ràññee so fekkee am na juróom-ñaari at. waaye borom yenn ci borom dañu gis ne ràññee nekkut loo xam ne dañ koy tënk ci at dañ koy tënk ci nit ki mu daal di doon koo xam ne dafay mën a digg wax daal koy comprendre mooy xale bu fekkee suñ ko waxee mbir naam dina ko dégg bu baax naam mooy xam liñ koy wax mën a ràññee. lañ koy wax set settantal ko su boo ko wax ne egg na ci atum ràññee donte eggagul juróom-ñaari juróom-ñaari at moo tax ñu wax lool ñoom dañuy wax ne ràññee day dellu ci day dellu ci day doon nis bi mooy xale mun naa doon ku ràññee ci ci koor waaye ràññeewul ci julli mun naa ràññee julli du ràññee ci aj moo tax ñoom lañ koy xaaj ne su fekkee ne am na lii di tamyiz dafay dellu rek ci jaamu yàlla gi mun na doon xale boo xam ne ci julli lépp la ràññee xam na shuruut yi xam na arkaan yi xam na lépp da koy def na mu waree boo ko dana ko julli kon moom egg na ci ci ci tamyiz waaye su fekkee ne dafa nekk ci eh, ci aj mën naa bañ mbiru aj kooku dana ko tamyiz dañuy wax ne ñuy wax comme ni ko Cheikh Baz waxee ñuy wax ne juróom-ñaari at la dañuy wax rek al aghlab naam loolu mooy al aghlab moom mooy al aghlab mooy lu ëpp mooy juróom-ñaari at day fekk mu ràññee waaw su fekkee am na juróom-ñaari at te ràññeewut kooku duñ ko ak am na egg na ci ci tamyiz waaye li ëpp mooy xaalis rek day ràññee su fekkee tamit ràññee na balaa boobu tamit su fekkee ne ràññee na balaa balaa boobu su boobaa dañ koy dañ koy eh, dañ koy jàppee ne egg na ci atu ràññee kon julleem dina dina dina wér. Ibn Muflih ci al-Furu' loolu la loolu la lu noonu la la lu ci mel ni al-Mardawi fii fi al-Insaaf ci al-Hanaabila naam donte lii nag li siw ci ñoom gën a tasaaroo moomay la tamyiz ghaliban day doon ci juróom-ñaari ci juróom-ñaaraat loolu mooy waxu waxul jumhur jumhur ulama loolu la ñuy faral di di di wax waaye soo ko seetantalee seen wax na ma ñu doon wute. mooy ñu dañoo jël benn at daal di koy déglu at boo xam ne mooy xaaliban mooy juróom-ñaari at waaye nag suñu xoolee suñu seetante de xool ne juróom-ñaari at egg na ci waaye rek ràññiku dara ko kenn du wax ne julli wér na su fekkee ne ràññee na balaa boobu ñu xam ne julli na su fekkee daa ràññee lenn ràññeewul la ci des ca mu ràññee day wér kela mu ràññeewul du du du du mais kon tamyiz mooy ki nekk ci mooy parental bi nga xam ne nekk eggagul ci aadu majorité al buluug dañ ñëw ci lan mooy nan la xam xàmmee ko egg ci ci buluug yenn saa yi borom fuqahaa daal ci beneen dolli ci beneen étape mooy muraahaqa mooy nit ki jege gu mu jege al buluug loolu tamit lay atte waaye eh, nañ ñam ci tamyiz mooy tamyiz daal mooy ki nga xam ne moom nekkul parental la eggagul nag ci buluug yenn ci daal di koy tënk ci juróom-ñaari at. xam xàmmee xale bu egg ci tamyiz lu am solo la ndax dafay dugg ci buntu yu baree baree bare day dugg ci buntu yu baree bare eh, rawatina day dugg ci buntu xale bi nga xam ne moom mën a dugg ci jigéen ñi te duñu te duñu eh, te duñu duñu solo nañu war a solo fekkee ne góoru jàmbur moo fa moo fa moo fa moo fa nekk dafay dugg ci jënd ak jaay kat man xale la jënd ak jaay mën a eh, mën a wer xataa day dugg sax ci imaama naam benn xale moo mën a moo mën a jiite eh, moo a jiite eh, jiite eh, jiite jiite jiite julle baab ci abwaab yu baree bare ci fiq naam buntu bi daf ci dugg tamyiz ràññee xale ndax ràññee na wala ràññee wut da cay da cay da cay da cay baax nag xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu na digal leen seeni doom ñu julli su ñu amee li nga xam ne mooy juróom-ñaar kon lañ cay déglu kon su fekkee lañ leen diggal ñu julli ci juróom-ñaar mooy kon jamono jooju moom tàmbali naa wér moo tax ñu borom jumhur di daal ko jël ci saba mooy yonent bi sallallahu mi nga xam leen julli ci juróom-ñaar mooy kon loolu dafay ne kon ci juróom-ñaar la mbir yi tàmbali daal di di wér ca moom naam mu ne ngeen dóor leen suñ amee xam mooy mooy fukk mooy fukki fukkaat mooy nga daal leen di yar mooy éduquer leen rek dégg mooy da leen de yar ngir ngi daal di su fekkee ne dañoo jullit nga réprimander leen mooy réprimander leen su fekkee ne am nañ fukki at réprimander boobu mooy ñu a doon dóor ci ay yat wala dóor ci yar mooy réprimander am na yenn saa yi mun na doon eh, ñi nga xam ne dañuy eh, dañoo xaw a tubaabe privé ko gâteau wala privé ko li moom mooy eh, jeu bu mu war a <laughs> njogonal naam su fekkee sama mbokku kaw ko yi nag classe gi nga yuuxu ko loolu mën na cee bokk waaye nag daal nga daal di koy jàpp duma ko duma yu metti lool nag loolu mooy jubluwaay bi mooy daal ko rek ngir mu daal di julli mu xam ne léegi moom su ko defut am na lu ko ci xaar maanaam ci avant juróom-ñaar yi nag da koy eh, da nga koy digal lek noonu di insister waaw wa amur ahlaka bis salaa eh, dama la wax solo ko yàlla daf ci na nga ca muñ nag mooy digal sa njaboot julli nekkul lu yoom moo tax yàlla cee teg na nga muñ mooy digal googu na nga ca na nga ca perse euh, na nga ca perse persévérer moo tax yéen boo doon tegtali xaris bi ñu cay tegtaloo daan ne du dagan nga sagam ci julli moom du waxuñu nga réprimander ci xale lu dut moom fukki at kon lu dut julli moom waroo ca réprimander xale amul fukki at mooy dóor ca ne dóor ca li ëpp solo moom ci fukki at lañ ko réprimander ko kon lu wàcc fukki at yi waroo ko réprimander ci la am lu ñu war a am yu noonu wallahu aalam xadis bi ne Ahmed génne na ko naka noonu Abu Dawud su ma Ahmed génne na ko mooy ci musnadam kon Abu Dawud sunan Abu Dawud naam ci xadis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma naam kii tam génne na ko Abu Dawud ci xadisu Sabra ibn Ma'bad al-Juhani naam ñëw na tamit na Sha'bani tasxiix na ko ci Irwaalu Ghalil mooy lan digg leen xale yi ñu julli su la amee juróom-ñaar teg rek tamit ñu teel jeexalis mooy ngeen daal di tàqale ci. ci fa ñuy ci ñuy tëdd su fekkee ne xale bi am na fukki at nag waratuñu dagan ñu ñu leen di boole euh, di boole leen boole ci benn ci benn ci benn lal jaral leen di na leen di tàqale ndax foofu noonu xale bi tàmbale ne am na mbir yu tàmbale ay yëg-yëg yu muy tàmbale yu muy tàmbale dam ngir daal di moytu bépp fitna tàmbaleen di leen euh, di leen tàqale ci di leen tàqale ci lali góor yi ñu tegee tàqale mun naa doon tàqale góor ak jigéen ñi mun na doon tàqale ñëpp fekkee nit ki am na moyen mu tàqali ñëpp moo gën fi ko am moyen nag mooy foofu moo mu tàqali góor ak euh, ak ak jigéen ñi mu ne ñeenteel bi te moom lañ jeexale tey mu raful xades wa huwa alwudu almaaruf wa mujibuhu alxades mu ne ñeenteel bi moom mooy raful xades alxades mooy yëkkati l'annulatif mooy loo xam ne dafay dafay toj mooy dindi tojaange al wudu mooy mu ne wudu gi ñu xam te lay waral wudu mooy tojaange alxades mooy lan mu ne kullu xaarij min sabilayn mooy lépp luy génn ci ñaari orifice yi ci kanam ak ci ginnaaw lépp lu fay génne dafay dafay toj njàpp moom mooy li war la waral njàpp tojaanga googu ñaari tojaanga la gu mag ak ak gu ndaw tojaanga googu mag gu ndaw sax wax naan ñaari eh, ñuy def xanaa bi la ñu xam dañuy tàqale dañ naan juróom la la ñuy tàqale nekkul ñaari ñaari tojaanga yi la ñuy tàqale mooy eh, laab naam ak alxades naam laab gi ak li xam ne moom mooy eh, laab ñi am jëm ci laabu ci dindi xuslu najaasa wala naam dindi li xam mooy sobe la ñuy tàqale ak naam la ñuy boole ak raful xades mooy dañuy boole ñoom raful xades ak tahaara yu jubu tahaara ñoom dindi sobe dindi sobe gi ak raful xades koy boole def ko benn moo tax yéen def juróom-ñett ko tàqale comme ni ko chef bi tàqale léegi raful xades ba dugg ñëw ci li nga xam mooy dindi dindi sobe alxades nekkul ak sobe la ñuy dindi tojaa tojaange la ñuy dindi loolu ñaari mbir ni fo ñu ñu koy tàqale alxadas maanawi la kon lu abstrait la nekkul lu physique nekkul lu physique mooy nit ki su fekkee ne dafa dem ginnaaw kër ñaari mbir lañ ko laaj balaa mu julli mooy di sobe boobu lañ ci ñëw mooy juróomeel bi dindi sobe gi mooy kon mu daal di essuyer dindi sobe ga dindi sobe ga taxut li nga xam ne mooy xades ki dañ xades ki koy dindi mooy jàpp mooy fa mu jàpp mooy kon dafa am tojaan ko mu deñ nafsu shay tamit xuslu janaaba sango set la muy dindi du sobe la muy dindi moom mooy alxades mooy nit ki su fekkoon ne dafa daal di amee sobe dafa dafa dafa dafa dafa sobewu mooy dafa eh, am na rapport ba pare daal di dem nag war a daal di amul lan lu ko laal ci loo xam ne sobe la wala mu daal dem daal di raxas la ko laaloon sobe ba mu dañ swecc ba tey dañ naan ko yow ba tey tojange mi ngi fa tojange lu koy dindi. mooy sangu sangu set kon raful xades mooy yëkkati tojaange tojaange ñaar la toj goo xam ne dafay mag ak toj gu ndaw toj gu ndaw gi moom la al wudu di moom la al di di di dindi mooy jàpp toj gu mag gi moom la sango di di di di di di dindi suñ mooy toj gu toj gu ndaw gi kon lu nga ne mooy lépp lu génn ci ñaari uruf moo am euh, ginnaaw kër la moo xam tuur ndox la moo xam leneen lu fa génne dañu jàpp ne kon kooku jàppam toj na ñu dal ci ak buraat mooy ngalawal dafay toj li nga xam ne moom mooy mooy njàppam li nga xam ne moom mooy njàpp loolu noonu moom lay remplacer wala boog ñaari jàpp njàpp geeg rusul ak toj gu njàpp wala boog toj gu ndaw gi toj gu mag yëpp at yam moom mën na leen a mën a remplacer su fekkee ni ki amul amul la amul ndox wala boog am na ndox waaye munu caa egg wala ndox moom am munu ko laabal mooy ni ki su ndox wala ndox ga munu ko munu caa egg munu jotu munu jote wu ca ñàkk jote jëk mun nañ ko koo wala mën naa nekk boo xam ne mënu fu jotewu fa moom wala ndox mi bañ a bañ a laab suba kooku la koy remplacer ñoom ñaar yëpp moom mooy at-tayammum waaye su fekkee nag dafa daal di eh, jàpp wala boog dafa daal di tayammum dafa daal di tiim daal di gis ndox su boobaa nag moom dafay war mu daal di eh, mu daal dem daal di jàpp su fekkee dafa eh, nekkoon janaaba mu daal dem daal Euh, euh, daal di daal di daal sangu njàpp gu toj gu mag gi dafay toj toj gu ndaw mooy lépp lu waral toj gu mag waral na toj gu ndaw nañ bay fi ñu xel tuuti la may wax baax terkis fa lay gu mag mooy nit koo xam ne dañ ne ko yow soo toj gu mag la dafa yóbbaale toj gu ndaw mooy lan mooy ne du wax ne man toj gu mag gi damay xuslu rek moo ma war xuslu rek moo ma war ndax ba tey sama aw ma toj gu ndaw su nee toj nga toj mag rek mooy gu ndaw ko toj na waaye nag lay dindi toj gu mag gi su ànd ak di dafay dindale toj gu ndaw mooy nit ki su fekkee ne dafa amee janaaba daal di sangu set sangu set gi dafa yóbbaale njàpp ga xataa su fekkoon ne jàpput ci sangu set googu dañ ñëw ci nan lañuy nan lañuy sangu set waaye nag su fekkoon daa amee janaaba daal di set ñu ne ko kon sangu set gi nga sangu set sagam yóbbu na toj gu mag gi yóbbaale na toj gi mooy su sangoo set sangu set buñ naan ko sangu set gi yóbbu na sa sa ñu ne d'accord na ko sangu set gi de moom dindi na sa toj gu mag fu mu dindee toj gu mag rek dindi na toj gu tëj gu ndaw gi moo sangu set gi nga xam mooy yóbbaale tëj gu ndaw mooy sangu set goo xam ci toj la mooy su fekkoon nit ki dafa jug rek daal dem sangu set te sangu set googu nekkul sangu set gu toju faaw ñu ne ko nga jàpp su fekkee daa a jàpp intabi mathalan ngosu yowmul jumaa mooy sangu ajuma sangu set la waaye rek ko sangu set goo xam ci toju la sangu set googu noonu nit ki pour mu jullee ci foog mu ànd ak njàpp ndax nekkut sangu guy dindi toj waaye soo fekkee ne sangu la goo xam ne dafay dindi tojal gum tojaay nga moom wala boog dafa am dafay eh, toj da ko yëkkati su boobaa su nekk sangu set bi sango sangu set dindi na sa toj gu mag gi mooy janaaba bi su boobaa da yëg ne dindaale na li nga xam ne moom mooy toj gu ndaw gi mooy li waraloon mu war a mu war a war a mu war a jàpp naam lii mooy li nga xam ne te war nañ ko indi cheikh bi day dugg nag fii day def day bi parenthèse ndaw wax na ci wudu lay dugg ci shurutul wudu balaa moo ñëwaat ci li xam mooy shurutu sala mooy fii sagam dafa yem ci ci li nga xam ne moom mooy chart wala boog ci bi moom mooy raful xades mooy yëkkati tojange kon fii de lay dugg ci li xam mooy shurutul wudu ci nga xam ne mooy euh, shurut condition wu euh, wudu yi moo tax mën a shurutu ashara dinañ ci di ci ñëw ci dars bi di ñëw bi Allahi subhanahu wa taala am na ay laaj ci dars bi ñu ngi leen di. waaw barakallahu fikum euh, kon mbokk yi ku laaj rek mën na def demande incha allah ñu yéegul ko euh, oustaz ma sama laaj mooy ndax dafa war si jullit mu maanaam mu tënku ci benn si benn mat ndax loolu lu war la <laughs> dafa euh, te gis bi ala kulli li war ci julli bi mooy mu topp yàlla kum yonentam ay alladina amanu atu allah wa atu minkum jullit bi su fekkee ne ma ngay jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér benn dalil bu koy bu nit ki mën a indi ak luñ mënti wax bu ko daa nekk ci bakkaar yàlla toppaloo ñu kenn ku di yonent bi sallallahu alayhi alayhi loolu nit ki mu daal nekk ci anam goo xam ne mënut a jaamu yàlla jaamu yàlla gu yor daal tënku ci ngir suba ñu ne ko akkoon ah, dafa war nekkut ne tënku ñu ngir moo war waaye jaamu yàlla gu wér gi moom moo war te sagam nag mu amul beneen yoon bu mu mën a jàngee jàngeen bu weer lu dul dafa tënku ci ngir ñu ne ko tënku ci ngir ko waaye koo xam ne mën ngaa topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam gu wér te tënku benn ngir amul kenn ku la mën a ku mën a waral loolu ci ci yow donte ki nga xam ne mooy euh, Ibn Rajab bind na téere boo xam ngeen dañ ci wujub eh, eh, itibal madhab arbaa dañ ci faral di di tegtaloo ci lu mel noonu di warloo nit ñi li nga xam ne moom mooy topp madhab bàyyi lee chaque ne eh, li wér te mu war bépp jullit mooy daal di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci see jaamu yàlla waaye am yoon da lay faral di wax ne kon soo nekkul dan lay faral di wax ne kon da nga bëgg wax ne léegi awam ay mujtahid lañ ndax ñoom dañoo xaaj nit ñi imma mujtahid imma muqallid Ibn Qayyim day tontu lu mel noonu ci alam waqeen ni ngi fàtte mooy am na ñaareel mooy al muttabi mooy ñett ñett ñoo am ci wàllu ci wàllu fiqh al mujtahid mooy ki nga xam ne mooy eh, aalim bi nga xam ne mooy mujtahid ñoom lañuy askanale al madhab arba seen ña nekk ci bopp ba seen imam ya al mujtahid lañ am al muqallid nga xam ne moom dafay al toppe la al toppe moom loolu darura la mooy man mun ma topp xam adilla yi ndagan na ci man ma daal di topp ab madhab jël la madhab ba daal di topp ab imam wala topp madhab di jël la madhab nekk ndax man loolu laa yukallifu llahu nafsa illa wusaha yàlla du may teg lu munut taqlid musaaba ci koo xam ne dafa nekk koo xam ne dafa dafa dafa xiif xiif goo xam ne su lekkut dee moom gis medd ñu ne ko lekkal kon al muqallid moom la war ci moom mu daal di topp mu daal di jël benn mazhab daal koy topp waaye sax ndax muqallid boobu danaa ko par force mazhab bi sànkam ngay ngay topp soo soo nekkee mazhab bi mënoo caa caa génn loolu la ne nekkut lu wér ku waxit loo ko tekki dalil ndax su fekkee ne la mu topp ci mazhab bële ne taqlid na fi taqlid fële soo kenn mënu ko koo dal lañ koy mën a dalee rek mooy su fekkee da koy def bil hawa mooy di tatabbu ar-ruxas naan fekkee ne day wër mbiri fu ko yombee rek daal koy jële ko lañ koy ŋàññi ci la muy tatabbu ruxas googu noonu waaye nag su fekkee ne dafa dafa jël la gën a dal xelam lam jàpp moo gën a wér donte tënku woon ci mazhab bii ni la chekk dañ ko ko la mu nekk lu kenn mënu ko ca wax dafa doon dafa def lu lu dafa def lu xaraam mu des nag al muttabi ka nga xam ne am na mën na xam dalil fa mu jóge noonu toon mujtahid waaye mën naa muqaaran bayna dalil la kooku daganul ci moom muy su fekkee ne sa daa nekk ci benn madhab daganul ci moom mukk muy bàyyi dalil nga daa topp madhab sàngam mooy dagan mukk ci moom la kooku la wart moom mooy mu topp yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam naam wala Cheikh Albani rahimahullah ci ci li nga xam ne moom mooy euh, tàmbali téere muqaddima ci sifatu salaam indi ci wax yu baree bari yoo xam ne da jóge ci al immatul arbaa yuy dëgëral loolu mooy saa yi boo leen jëlee mu xam imam Abu Hanifa imam Malik imam Ahmad imam Shafi ay wax yu bari yu wax ne kenn bu kenn jël seeni wax ginnaaw bi nga xam ne waxu yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam kon li ñu mooy lan jël madhab lu dagal la ci lislaam ndax pour ngir jàng lu méthode la pour jàng yomb su fekkee ni ki beneen yoon boo xam ne mën na jaar nga daal di jàng lislaam fiq fiq wér koy tax mu jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér waaw mën nañ ko ala kon fa nga jël kenn mu tamit amoo beneen pexe tayib ndax koy wax dafa dagan nga génn ci mazhab boobu loolu amul dalil ko wax tamit wote nga am wote dalil bal yaa ngi bëgg a toppaloo nit ñi boo xam ne yàlla suñu borom warul la ñu topp ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek mooy képp koo xam ne la mu wax kenn du ci génn waaye keneen ku dul moom dañuy jël ci moom dañuy delloo ci am na lu ñuy delloo ci moom hatta su fekkee madahib bi la moom doob muqallid mën na xool ci madahib la ci wér mu jël ko kenn du ko tënk ne foo nga am madhab kon mën naa jël ci madhab lu nekk lu wér mun na mun na am nag am madhab mooy fa muy jàngi ndax nit ki li li waral madahib mooy jàngin mooy sooy jàng da ngay tàmbalee jël ci benn koy jàng am mooy li gën a yomb mooy li mooy boo xam ne ñu gën a li ñuy gën a conseillé mooy jël madhab maliki daal koy jàng ba xam li nga xam ne mooy masail yi doo ko xam adilla loolu dalay yombal waaye su fekkee nit ki da mu tàmbalee moom mooy dafa xam al adilla naam masalan umdat xakaam la umdat xakaam la jàng wala buluuq mara Muhammad lay tàmbali xam yenn masail yi ñu delluwaat na ko faaw léegi nga daan ne man Maliki la Hanbali la nangam wala sa jaamu yàlla mënut a wér loolu laa yaqulu aqil nit ki jaamu yàlla julli julli gu wér teg ko ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko julli wér parce que fekk nekk wala nekk ko Hanbali wala yaa ci bàkkaar parce que nekk ko la yaqul aqil te ko topp waxi borom xam ne Cheikh Islam Taymiyya Ibn Qayyim mel noonu gis ne loolu la ñuy faral di di di taqrir waaye lenn rek la ñuy bàyyi xel mooy ne kenn waxut ne jël mazhab dafa xaraam wala di ko sotloo nit ñi wala ko sot jël mazhab bidaa laa loolu kenn waxu ko borom xam yu bari ñu ci jël ci borom xam yi jiitu la chaque la plupart ñoo jël dañuy dem mazhab donte dagu wérut nga ne ñoom ñëpp amoon mazhab ku mel ni Shawkaani amuloon ko benn mazhab ci mazhab al-arba'a Euh, Ibnu Hazm donte am na mun nañ ko dal ci mbir yu bari waaye nekkoon na Shafi'i mujj mu jël madhab zahir waaye mujj ki jëlutul beneen madhab mu ñi nga xam ñooy mujtahidun ci ci ci ci umma bi bari na yenn saa ñu askan la ab mujtahid ab ab madhab fekk ne moom <laughs> madhab boppam la euh, la la la yoro waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom la chaque ne dañoo jàng ci madhab naam nekk dañoo tënkoon ci madahib soo jëlee Cheikh Islam Taymi al-Hanbali la woon al muhaqqiqul la mooy muhaqqiqul la li nga xam ne mooy al madhab wala min xaqiq al madhab waaye tey wut ay masail bat da ci wuteeg al immat bal bal na bokk nañ ko tëjee kaso ba mu faatu ca mooy wuteeg al madahib al arba ci mel ni soo jëlee tamit ci borom xam yu mag yëpp ku ci jël rek ngay gis na am na benn bu mu nekkoon kon loolu lu la chèque lu baax la lu nekkul lu nit di ŋàññi lañuy ŋàññi nag mooy taasub almadhabi di bàyyi ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne damay taasub ci madhab sàng madhab fulaani taasub boobu taasub ci almadhab fulaani loolu dafa am borom bu mag bu ci def liggéey bu bu réeréeri monsieur Albani rahimahullah loolu mooy xaw a waral sax salafiyuun yi ñu ci bari ci ñi mujj amuñu benn madhab muayyan ndaxte dafa dañoo doon Cheikh Albani dafa taasir ci ñoom dafa. daawa Cheikh Albani rahimahullah dafa am taasir mooy ñëw da fekk ak ëppal gu amoon ci madahib bi mu ñoom liggéey bu am solo delloowaat nit ñi ci lay cosaan mooy ta'zim ahadis nabi sallallahu alayhi wa sallam donte moom cosaan la xanafi la waaye waaye dafa ñëw daal di jël tariqatu nga xam ne moom mooy ahlul xadis yaa ngi lay jiital xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu taasir ñu bari ci li nga xam ne mooy salaf yi woon te lu baax la lu ñu war a dëgg la ndax delloo ni xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ taadim waaw looloo waral eh, ci eh, jamono gi mujj tarif ñu bari amuñu madhab muayyan donte ñu bari nag yenn saa yi la ñuy topp mën a doon madhabul xanaabila naam ci lu ñu xam lu ñu xam na muqallid kenn du ko exiger dafa nga xam ne madhab sàngam nga topp <laughs> ndax boo xam ne ñuy topp yu bari ko ne Cheikh Ibn Baz Cheikh Ibn Uthaymin ñi delloo seen fatawa di leen laaj laaj na daaima eh, seen alxanaabila lañ donte ñoom it tënkuñu woon ci madhab bi ma tënkoom tënku taasub lañ daan génn ci lañ jàpp ne mooy raajo lañ daan jël kon la chakk ne awaam salafin yu bëri ñooñu la ñuy dellu wala ñu dellu ci xam ne mooy Cheikh Albani rahimahullah eh, te loolu mooy li leen li leen li li leen war dellu ci boro xam ci mbir yoo xam ne xamuñu ci kon ñooñu looloo tax ñu leen tuddi ngeen ci la madhabiya def ko ngaañ waaye dara ngaañ ñi nekku ca la war mooy nit ki moom la muy topp la dëppoog la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal Euh, daal di daal di jàngale loolu dafay permettre mu dugg benn benn effet de mode baan moo xew fa ci ci jamono ji ne nit ñi xëy rek ay nit yoo xam ne sax da das ba sal xëy rek tàmbale madhab madhab madhab madhab madhab kanam nga xam ne du jàng sa madhab bi jàngoon bu wér waaye dañuy jàpp ne tànn sa bu la neex la <laughs> ngi daal di daganal lu yàlla xaraamal yooyu gis ko xëy daal dina la man du ma wat sama damay wat sama sikkim ndax madhab sa fi laal la amoo droit ngàññi ma naa ndax madhab sàngam comme si diine yàlla daa doon léegi tànn sa bu la neex su indi xadis bu leer yéen ci sàmm ne man man sab sàngam lay topp yàlla daf ñoo yónni woon ngi topp man sàngam man sàngam li ñu woon topp mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam war ku dellu ci eh, muqaddima sifatu sala eh, yonent bi bu Sha'baan eh, rahimahullah dina ca fekk lu dajale ko mu dajale gu am am solo am may ñoom ŋàññ guñ ŋàññ yow wax imam Ahmad ajabtu لقوم عرفوا الإسناد وصحة ثم يذهبون إلى قول سفيان فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة aw yusiiba adaabun aliim damay damay waaru man daal damay waaru ci ay nit yu xam xadiis xam nu mu wér ñu ba ko dem ci Sufyaan Sufyaan Sawri kooku kooku mujaddid wala boog mujtahid la imaam Shaafi ñaata wax lañuy est-ce que moom muy wax naan dagalu ci nit muy muy muy jël samay wax te mu ko jëlee man imam Abu Hanifa naka noonu jëlee leen fa mu war a jëlee imam Ahmad ma ma daan toog ci bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa thaabi hadha al-qabr lu torogoon loolu ngir bañ a jëlaat jël nit daal di koy nas ne lu wax rek kenn du génn ci eh, ay eh, ay waxam wallahu wallahu alam jazakallahu xayran ya ustaz eh, yaakaar naa Abu Muhammad Oustaz Fadel Euh, man sama laaj mooy euh, ki nga xam ne dafay julli %e mu sol yirèh boo xam ne dafa am ay %e représentation :fra être :fra vivant masalan %e mu am ay logo yu xam ne ay animaux ñoo si nekk %e est ce :fra que :fra kooku julli dem dina dina valide :fra incha :ar allah :ar ci ci %e ci satru awra suñ ñëwee dinañ ci buntu boobu mooy ci suñu ci buntu muur muur awra euh, dinañ ci dinañ ci ñëw masala chaqua fi tafsir maa ngi dégg gis xam naa fan yi looloo tax mel ni Aliou Sall bi wax lu mel noonu ne nit ki julde julde wéer waaye du ma ko waxee ne bët noonu waaye damay bañ a anticiper su ñëwee incha allah ci satr awra dinañ ci dugg ci wàllu ci nit ki la muy muuree awraam lan mooy mbir ca lan mooy mbir yo ca war euh, daje naam Sa mboku bu beg. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moom mooy ki nga xam ne euh, dafay dafay sangu xuslu janaba te euh, te jàppul ci biir xuslu bi euh, bu paree noonu ndax mun na julli directement wala bu paree ba pare kon dafa war a jàpp sànq ci daal si man fekkee ne nit ki dafa def xusul janaba moo xam ne jàppul ca biir mu daal di gàllandiku daal di saxandiku mën naa julli directement mooy su fekkee ne xuslu janaba dafa am janaba léegi tamit mën nañ ko def xusul boo xam ne nekkul janaba mooy mën na ko def ngir euh, yowmul jumaa kooku foog mu jàpp. li nga mooy charte bi nga xam mooy mooy yoo da daje wala rukn bokk nga xam moo daje ci ci xusul janaba al niya ak daal di tooyal mboolem yaram bi yëpp daal di tooy kon daal di gàllandiku saraxandiku nit su fekkee ne def na noonu moom xuslu googu def yu gisee mooy def na lu li xam ne mooy li li ko doy am na gën a mat nag kooku su génnee noonu daal di julli julli wér kooku na toj gu mag ga daal toj gu ndaw gi waaw. jazakallah. xataa su duggoon sax ci su fekkoon amee janaabe daal dugg ci sóobu ci ndox sóobu lépp tooy daal di génn daal di gàllankoor saraxandiku su jullee eh, julleem julleem wér na loolu te jàppuwaatul jàpp gu ndaw waaw. amiin. waaw bisimilah Issa Issa Sy mën nga ñëw fekk da nga dama amoon benn laaj bu jom ci ñaareelu tomb bi ci wàllum xel ndax ki nga xamante ne nii ay atam toll na fi nga xamante ne nii day commencé naax lu ñuy tuddee naax ndax kooku ci exemple daal mu tàmbalee julli timis mu julli benn rakk def charte yëpp Fatiha teg ci sar waaye deuxième rakk bi naax dikkal ko. mu tàmbaleeg saar fàtte faatiya ndax kooku dañuy ci fan lañ koy dugal ndax daa dañuy jàpp ne xelam neexul wala fan lay dugg daal. naam am ñaari mbir boo xam ne dafa di ci jaamu yàlla yoo xam ne dañ leen a mën a boole ak jaamu ko mën ko mën a duñ ko mën a boole. masal ku mel noonu suñ jëlee jaamu yoo xam ne mën nañ koo tàqale mooy lu mel ni woor kooku dañ koy wax su fekkee xelam ñëw na mu daal di woor woor ab baax na su fekkee xelam ñëwut wóorul kooku kenn du ko toppee ndax euh, xel bi day dem ak a ñëw mooy kenn xelam day dem a dem ak a ñëw waaye su fekkee jaamu yàlla yu taq loola lu mel ni julli kenn mën koo xaajale foog xel bi dañ koy laaj ci julli gi yëpp koo xam ne xelam day dem yenn saa yi du di ñëw yenn saa yi ci biir julli bi lay ñëwee ka demee kooku julleem nekkul julli wér donte su julli kenn du ko wax ndax mag la waaye kenn du ko julleem nekkul loo xam ne lu euh, lu wér la kenn du julli ci kenn du julli ci ginnaaw mais su fekkee ne xel bi dafay dem avant julli yenn saa yi julli gi ñëwee mën na julli xelam daal di daal di ñëw mu julli ba julli gi ya fekk julli mais saa yi bu xel ñëwee dafa war a day day day julli su fekkee ne xel mi day dem yenn saa di ñëw yenn saa yi te ci biir julli gi la koy dëkkale yenn saa yi mu ñëw yenn saa yi mu dem kooku julli bi nu mu ndax julli bi dafa takkaloo fekk xelam dañoo laaj su ne li la ci waxoon nañ ci njëlbeen gi su ne charte la mooy dafay ànd julli ba julli gi daal charte day avant julli gi la te day na ak julli gi ba julliwaat jeex su fekkee ne dafay deñ balaa julli gi di ñëw di jeex bu boobaa kooku nekk loolu du du du wér loolu du koo ne dafa nekk ci ngant ku ne nañ ci ñëw su koo xam ne dafa am incontinence maanaam sa desul bawul wala am luy génn ci moom wala mun a istihaada kooku beneen àtte la waaye du loolu naam nit ki moom charte bi su ne charte la rek fa mu tàmbalee avant julli bi ba julli bi daal di euh, daal di jeex waaw. yaakaar naa war nañoo mën a yëkkati jotaay allah. barakallahu fiik mbokk yi doon suivre ndax rythme yi baax na ndax information yi bariwul dafa na may xalaat ndax niveau bi pour ñu jéem ko. yaakaar naa baax na de oustaz. <laughs> barakallahu soo amee remarque yu mel noonu ak euh, moom baatu araab yi bariwul maa ngi jéem a xoolof lu bariwul ko <laughs> projet. jazakallah xeer subhaanaka allahumma ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk asalaamaaleykum